ñu ngi doon gis tarjama seydina Adi ibn Hatim at-Ta'i ci suitu sariya boobu seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam yónni woon seydina Ali ibn Abi Talib ila Tayy gisoon nañ ne Seydina Adi ibn Xaatim dafa waajaloon waxoon mbooyam si ne boo déggee mbiru jullit ñi rekk wax ma bu ko defee man ma naa man ma jóge fi dem foo xamante ne nii dinaa fa dinaa jóge côté yi yépp boo déggee xaylu Muhammad sallallahu alayhi wa boo déggee fasam yi muy arme yi muy yónni gaawal alerte ma bu ko defee ma dem ba mu ko waxee lool mu daldi dem ila Sham fa nga xam ne nee na falaay trouver sama mbokk yi ci wàllu diine ji waa nasaraan chrétien yi mu daldi dem foofu la ndax mbañeel gum bañoon alayhi salaatu wassalaam ba mu demee sariya bu seydina ali bi radiyallahu ñëw ci waa Tay dal seen kaw jàpp fa ay prisonniers dont selon riwaaye imaam ibn isxaaq sëram moom di doomu xaatim at-Taa'i waa waxoon nañ la ci riwaaye imaamu ahmad ibn hanbal imaamu tirmidi bi sanadin saxiix foofu dañ ne àmmata du sëram la fa bàyyi woon mais bàjjanam la woon mu ne woon frère baayam moom la fa bàyyi woon ba ba ñu ñëwee di dal ci kaw seen kaw moom lañ jàppoon ñun nag ñu ngi woon ci riwaay imaam ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi moom sëram la waxoon gis nañ bi ñu ko jàppee nee na alayhi salaatu wassalaam fi ñu ko defoon ci côté jàkka ji saa bu ko masoon a romb mu daldi koy interpeller ca waxam ya nga xam ne moom la doon wax ñe ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam halaka alwaalidu wa gaaba alwaafidu famnun alayya manna allahu alayk yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam halaka alwaalid waajur wi de génn na àddina di adi di di xaatim ku tabe wa farral waafidu ki nga xam ne moo waroon a ñëw libéré si ma daw na wa ghaaba absente na newul fii yépp ndax ila Sham famnun alayya manna Allahu alayk kon nag defal ma xéewal yal na la yàlla xéewale nee na mu wax ko ba ñetti yoon ci ñette ñaari yoon beneen bi mu ne ah désespéré wu ndax yonent bi alayhi sa salaam bu njëkk bi rek la ko laaj ne ko kan mooy waafid bi mu ne ko Adi ibn Haatim mu ne ko alfaaru min allahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam na du bi am ku ko muy ñëw moom alayhi salaatu am ci mbooloo mi àndaloon ku ne woon ci ginnaawam def ma siiñ ne ma jógal nga wax ak moom dëgmal ko nga wax ak moom nee na ma waxaat ko li ma ko waxoon démb ak barki démb mu ne ma defal naa la loolu waaye bul yàkkamti waaye falaa taajali bi xurujin xatta tajidi min qawmika man yakoonu laka thiqa man yakoonu laki thiqa min bul yàkkamti lu dul nga trouver ci sa ñoñ yi ñoo xamante ne nii am nga ci ñoom kóolute bu ko defee nga mën a ànd ak ñoom te booy dem nag ma ko yëgal ah nee na ma laaj anakat ki ma waxoon ma ma ma def ko ki ma defoon signe ne ma waxal lan moom mooy kan ñu ne ma Ali ibn Abi Taalib ridwaanullahi foofu lañu yemoon ci jataay bi weesu ci tarjama seydina Adi ibn Hatim at-Ta'i duxuuluhu fil islaam waxoon nañ dinañ gis yeneen riwaaya yi surtout bi mu tuubee ba ñëw toog di waxtaan ak alayhi salaatu wassalaam inda al imaami al Buxaari raxmatullaahi alayhi kon mu ne ba léegi ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi bi sanadin mu'allaq nee na nag wa aqamtu xatta qadima rakbun min bali aw qudaa qaalat wa innama uridu an aatiya axi bi Shaam fa ji'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qad qadima rahtun min qawmi lii fiihim thiqatun wa balaag nee na noonu laa tooge man muy seeru Seydina Adi ibn Haatim ñu libéré ko Medina léegi libre na newatul prisonnier comme mbokkam mi di xaar convoi bu mu gis bu mu wóolu ngir wax ko aleyhi salaatu wassalaam ngir mën a libéré wu dem génn dëkk bi nee na falaane ba ni benn convoi boo xam ne ci waa Bali lañ bokkoon wala Qudaa pa Xuzaa de Qudaa Qudaa ma ne te man li ma bëggoon bëgguma woon ñibbi fi nga xam ne mooy toj suñu dëkk waaye dama bëggoon a dem Sham ba fekki fa sama frère muy Adi na Hatim mi nga xam ne moo ñu largué au lieu mu taxaw fa défendre ñu mu jël doomam soxnaam teg ci gëleen dem bàyyi ma fi te moom ñu bokk deret loolu laay lijjanti yi ci moom xaalat mu ne fa jitu rasulallah bi ñuy ñëwee benn convoi ci waa Bali wala Qudaa mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ma ne ko yaa rasuulallah qad qadima rahtun min qawmi ma ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg de dëgmal na mbooloo moo xam ne ci samay ñoñ lañ bokk ñoo xam ne am naa ci ñoom lii fiihim thiqatun wa balaa am naa ci ñoom kóolu te tamit xam naa ne bu ma àndee ñoom dinaa jote fa nga xam ne falaa laa sama destination qaalat mu ne fa kasaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa hamalani wa a'taani nafaqatan nafaqatan fa xarajtu ma'ahum hatta qadimtu Shaam nee na wala hamalani mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal di may solal ba pare yen ma mooy lan mooy mu wutal ma loo xam ne moom laay war ak li nga xam ne moom mooy provision bi nga xam ne moom laay soxla ba ni may àgg fu ma jëm wa ataani nafaqa mu joxaale ma argent de poche mu ne fa xarajtu ma'ahum hatta qadimtu Sham ma ànd ak convoi boobu ci waa Bali wala Qudaa ba ni may àggee Sham xaala adi Seydina adi miy nettali bul fàtte ne mooy nettali waxoon naa leen histoire bi sëram bee ko nettali te dinañ ñëw fi nga xam ne foofu la ko nettali Seydina adi ibn Hatim nee na radiyallahu anhu fa wallahi inni la qa'idun fi ahli id nadartu ila da'ina tasawwabu ilayya ta'ammuna qaala fa qultu ibnatu Haatim waaw nee na man daal benn bés laa toog rek ci sama njaboot ak sama soxna ak sama doom foofu fële ca chambre xam naa min accès gaa yi tegtal ko ba xam fi ma ne man daal naka laa toog rek ma gis ndox aw aw ab ab jigéen hein bu nekk ci hawdaj muy wut wutiir yooyu waxo yàgg nañ ko xam ne ci kaw gëléem lay doon ñu teg ci benn mbaar boo xam dañ ciy dugal jigéen ni bu ñuy voyage ma gis gëléem gi dukkat di ñëw jëm ci man bi ma gisee xool ma ne ibnatu xaatim kii doomu xaatim la mooy sama sœur la ma sœur xaala ne fa ida hiya hiya mooy da koo sori bi mu ko gisee mu ne wax xanaa kay kii du ibnatu xaatim xanaa kii kay xanaa du sama sœur bi mu gën a jege si fa ida hiya hiya muy moom é ibnatu xaatim la kii sama sœur la de sama sama sama sama rakk la ju jigéen nee na fa lamma waqafat alayya in salahat taqul <laughs> alqaati'u zaalim ihtamalta bi ahlika wa waladika wa tarakta baqiyata waalidika waalidika awratak ha wa tarakta baqiyata walidak walidika awratak nee naka la ma la agsi ci man rek eh, commencé ma dugg dugg yoo xam ne di ma di ma di ma di ma di naan ma alxaatiu alzaalimu ay way dokkatu mbokk mi tooñkat bu mag bi yow abi yow daal ixtamalta bi ahlika wa waladik yow daal dangaa yépp prendre en charge sa doom sa sa soxna ak sa doom wa tarakta nga bàyyi baqiyata waalidik awratak ñi nga bokkal nag man li nga xam ne sa yow sa bàyyi sa baay bi la jur nga bàyyi fa njabootam yow nga jël sa doom sa soxna teg dem bàyyi fa sa ñi des ci li nga xam ne yéen a bokk bàyyi ah te ñooñu awratak ñooñu ñooñu fu seen awra wuññeekoo nga sa nga waaw lu leen ci sa kaw la dal hein yi de gaa yi gaa yi gaa yi waroon nañ ko dégg <laughs> les nouvelles familles là eh way ala tubaab <laughs> gaa yi nga xam ne saa yi jàpp nañ ne famille benn c'est leur femme hein la petite fille et le petit garçon et ça bu ñàkkee fulla nag boole ci un chien boo xam ne bu bind ci bunt bi attention chien méchant c'est ça la famille waaw moom mu jàpp na nag instant bii nag Yahya Sa'idan ay way pour moom nag fii mën a texe na nag parce que salaire bi mu am ba mu man ci yor chaque ay chacun la petite fii et le petit garçon il en femme ñun ñu ngi ci dara léegi nag ay sërama ay yooyu ay frère moo xam ñoo xam ne ñoo bokk nday ak baay wala ñu bokkal baay kese wala yaay kese yoonam newu ci yoonam newu ci loolu moom du diine dara moom loolu moom loolu moom moo yées ndaw si lool la ko wax na ko yow xaatim daal <laughs> sa soxla sa doom nga dem rawale leen bàyyi sa sa sa sa sa ñoo xam ne nii ñoo yow yem yéen a bokk lépp yéen a bokk waajur nga bàyyi leen fa ñeme dem nekk ci ci ci ci ci ci ak kan dal yow nga bàyyi leen gannaaw ñu ñoom ñu suis ñoom jamono ju ne ñu man leen a songu te ba ngay dem manoon ngi leen yóbbaale sax nee na loolu la mu alqaati' daggkatu mbokk bi az-zalimu tooñkat bi ihtamalta bi ahlika wa waladik yow daal dangaa yóbbu sa soxna ak sa doom wa tarakta baqiyata walidika awrati qaala nee na nag xaatim nag ma xam ne ki man adi ma xam ne wax na dëgg ma ne ko qultu ma ne ko ay uxayya laa taquli illaa xayran fa wallahi ma li min uzr laqad sana'tu ma dhakarti mu ne ko a sœur sama uxayya ay waay waay sama sœur ay waay waay sama sama sama sama sama sama sœur rakk sama wax nga dëgg de laa taquli waay waay bul continuer nag alqaati yooyu ña li ngay wax garaaw na de mais wax nga dëgg na nit waay bul wax lu dul yiw waay fa wallahi maa ngi wat ci yàlla maa lii min ud man an yi xam naa ne aw ma ngànt non ngànt moom aw ma ko laqad sana'tu ma dhakarti nii nga wax loolu laa def waaw li nga wax li nga wax loolu laa def ça c'est sûr waaye nag ah waxal dul ji lu dul lu lii rek de reconnaître aw ma benn ngànt nag waaw gis nga nit tamit boo defee même bu dee ne sa sœur la xam ne yaa ko yilif nga def lu dul noonu mu la ko wax mooy dafa reconnaître nee na ko maali min udr aw ma benn ngànt lii nga wax noonu laa def qaala mu ne summa nazal nazalat fa aqaamat indi fa qultu laha eh, maada tarayna min fi fi amri hada maada tarayna fi amri hada ar-rajul neera bi mu ñëwee nag mu dal ci man ci man la mujju dal Sham ma ne ko mais ana lan nga gis mooy lan nga xalaat ci mbiru góor gi nga jóge mu yonent bi alayhi salaam lan nga xalaat ci ay mbiram nee na eh, qaalat mu ne ko ara wallahi an talxaqa bihi sari'a fa in yakun ar-rajulu nabiyyan falis-saabiqi ilayhi fadluhu wa in yakun malikan falan tudalla fi izzi al-yaman wa anta ant qaala qul wallahi inna hadha ar-ra'y nee na mu ne ma sama sœur bi ne ma man daal li ma ci xalaat mooy nga dem gaawal nu mu gën a gaawe nga dem ci moom man loolu laa xalaat nga dem ci moom nu mu gën a gaawe demal Medina ala saakini ha afdalu salaati wassalaam fa in yakun ar-rajulu nabiyya bu dee ne waa ji non yonent la saa saa lay bu dee ne moom góor googu yab yonent la fa lis-saabiqi ilayhi fadlu ku ko jiit ku jiit ci moom tono na ngëneel la yenu na ngëneel la la nekk ci njiit ci lu jiitu ci lu baax waaye nag bu dee ne moom ab buur la boo xam ne ab buur la du yonent mu ne ko doo doo doo doo torox doo torox yow mënoo torox te yow yaay yow waaw ah, mënoo torox waaw nee na nag bi ma waxee lool ma ne ko ah, dëgg-dëgg lii xalaat la nag sœur sama yow moom lii nag mooy xalaat bi nee na fa xarajtu Seydina Adi di nettali nee na ma génn xatta aqdima ala rasulillah nee ma génn ba ni may dégmale ñëw yonent bi saa almadina fekk ko madinatul munawwara jóge Sham ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa daxaltu alayhi wa huwa fi masjidihi fa sallamtu alayhi fa qaala man ar-rajul nee na ma ñëw Medina dugg ci jàkka yi fekk yonent bi saa saam ci jumaawam bi ci jàkkaam ji sallallahu alayhi wa sallam nee na ma nuyoo ñëw assalaamu alaykum wala façon bi mu xam bi mu waxee lool bi mu nuyoowee yenent ba lay saaf saam ne manir rajul ana kiy nuyoo mooy kan mbokki fan mooy li wolof yi naan mbokki fan waaw ah, mooy yow yaay kan wala yaay kan waay kuy nuyoo fa qultu ma ne ko Adi ibn Hatim ma ne ko man la Adi ibn Hatim mu ne fa qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fantalaqa bi ila bayti ci saa seenanti wala saa saam jóg ànd ak man ngir ngir dem këram ànd ak man ñu dem këram mu ne fa wallaahi innahu la aamilun bii ilay id laqiyatuhum imra'atun da'ifatun kabira fastawqafathu fa waqafa laha tawilan tukallimuhu fi xaajatiha nee na maa ngi wàcc yàlla naka laa ànd ak moom ñu jëm këram moom aleyhi salaatu wassalaam ci yoon bi noonu bi entre jàkka ji këram waaw nee na rek am benn femme mooy loolu du buntu nekk Sayyidatu Aisha la jaar ndax foofu ab rideau ngay xëcc walla fenêtre waaw mais mooy da ngay jaar feneen yoon ba bi muy jaar foofu rek am benn jigéen boo xam ne nee na bu mage la te faible ci bind nii fastawqafat mooy boo gisee rek xam ne kii bokkul ci ñi nga xam ne ñooy shurafa uy ñooy sang yi ñooy ñooy ñooy femme d'affaires yi waaw taw na fatt mu taxaw loo yonent bi alei satu ci yoon bi fa waqafa laha tawilan yonent bi alei satu salaam taxaw ndax femme bee ko soxla mu taxaw di wax ak moom mais neen ñu taxaw di wax ga ñu yàgga yàgga yàgg nee na man nag maa ngi woon ci wet gi mooy dafa dand woon nee na après maanaam may wax sama bopp naan fa qultu fi nafsi wallahi ma hada bi malik nee na bu ma gisee lool ma ne waa wat naa ci yàlla kii du buur ndax buur kenn du ko def lii alors loolu xam ngeen ko président rek kenn du ko def loolu mu jóg di dox jëm ci yitte ñu koy taxawloo ci mbedd mi convoi bi taxaw ndax daa am koo xam ne bokkul ci protocole bi waaw nekk pauvre teg di wax moom ñépp mu taxaw te amul garde gis nga amul garde mu ne kii waat naa ci yàlla kii moom du buur du roi de qaala mu ne thumma mada bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta idha dakhala bi baytahu tanaawala wisaadatun min admin liifa ha fa qadafaha ilayya fa qaala ijlis ala haadi nee nag biñ jógee foofu ñu daldi continuer ba dem këram bi ñu duggee këram mu daldi jël benn wisaada euh, wisaada mooy ñegenaay wi saadatun mooy oreiller yi oreiller yi ngeen koy wax waaw mooy njegeenaay nee na nag mu daal di jël njegeenaay boo xam ne ci der la waaw ci der la njegeenaay boo xam ne ci der la mu daal di ma koy jox mu daal di ma koy jox mm, euh, wisaadatun min udum boo xam ne ci der la mu daal di ma koy jox lañ ko defare mooy der lañ ko defare boo xam ne dafa amaale genre euh, way wëñ waaw bu ñu ko bu ñu ko boo xam ne moom lañ ko mbrabbe mu ne fa qadafaha ilayya yonent ma lay saar saam jël njegenaay lool daal di ma koy sànni mooy jox ma ko fa qaala mu ne ma ijlis ala hadi ne ko ne ma toogal ci lii xaala fa qultu ma ne ko bal anta fajlis alayha ma ne ko déet yow toog ci yow déet yow yaa gi ne toog ci lu nooy lii man ah <laughs> fii gis na moom kese fi ne bu nooy boobu kese fi ne bu ma ko joxee ma toog ci moom fu muy toog ci suuf la noonu toog ma ne ko déet toog ci yow <laughs> yaa ci gina yeey <laughs> ijlis ala hada ma ne ko bal anta fajlis alayha ah déet yonent bi sallallahu alayhi yow toog ci ah man fa qaala bal ant nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam insisté na ko sii si yow bal li am ba des ante yow toog <laughs> mu ne ah bon fa jalastu alayha ma jël njeganaa yi toog ci mu ne wa jalasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil ard kantaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu toog suuf jox ma njegenaay ju nooy man adim na xaatim moom mu toog ci suuf nee bi mu defee lool nag euh, fa qultu fi nafsi wallahi ma hada bi amri malik ma ne nag ah, wat naa ci yàlla lii moom du mbiru buur buur turonam dina ko jox kenn buur lu mu lu mu sopp sopp nit bu ñëwee fii ñuy toog fi gàngoor gi ne garde yi dagg yépp tiim ko du loo foor foor du ñëw ne la kaay toog ci trône bi man na wàcc toog ci suuf mukk ma ne kon nag kii moom du malik kii moom du buur beneen beneen affaire yi may wanne ndaw sa ko taxawloo ñuy waxati mu ñëw jox ma lii toog ci suuf lool kooku lay sa bi malikan ah. léegi nag ñu commencé di waxtaan summa qaala nee na yonent ma saa saa ne ma iya adi ibn hatim alam taku rakusiya qaala qultu balaa mu ne ko yow waa yow Adi est-ce que yow nekkoo mooy chrétien yooyu nga xam ne comme que chrétien la te kilifa la ci chrétien yi mu ne ko yow nekkoo chrétien yooyu mu ne ko waaw mu ne ko aha kay mu ne ko aw lam takun tasiru fi qawmika bil mirba mu ne ko comme que lool la ah <laughs> léegi nag kon lan est-ce que nekkoo di dox ci say nit mooy ñu lay jox mirba liñ la waxoon ne la ñoom xare buñ def xeex bu ñu def bataille bu ñu def màng ma ñu fa jële butin de guerre ba dañ koy xaaj ci quatre parties benn partie bi ñu jox ko Ali ibn Hatim comme ñu ko waxoon bii paase ne man daal ci samay ñoñ buur laa woon ci seen biir rek waaw ci seen biir amul dara lu ma soxla loolu dinañ dagg waaw kon koy buur laa foon yeneen tubaab yi saabsaab nag bëgg koo xamal ne ko loolu nag mu ne ko mu ne ko mu ne ko kon lan moo yow du dangay dox euh, ci euh, mirma mooy loolu ñu la koy jox mu ne ko waaw waaw loolu de moom mooy xéewal la ñu may jox moom. mu ne qultu balaa ma ne ko waaw mu ne fa inna dhalika lam yakun yahillu laka fi diinik nee na yeneen tubaab yi saabsaab ne ma nag xam nga ne yow adi loolu daganul ci sa diine mooy christianisme gi ngay woote ne ci nga nekk. lii ngay def nii daganul ci koo xam ne chrétien la ngay lekk alal ju noonu alal joo xam ne ñaqoo ko xam nga lu tax lan moo gën a tax mooy na ñoom dañ leen xaraamaloon ganiima noonu waaw ah <laughs> moo tax yeneen tubaab saar saam ci jagleen yi déggoo lim wax muy wax ci jagleem yi nga xam ne moom la ko suñu boroom defal wëllif yeneen Euh, euh, yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mooy wa uhillat liyal ghanaa'im bokk na ci yi nga xam ne c'est exclusivement réservé yàlla moom la ko defal moom donc defalu ko keneen ci sa yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mooy ne da koo daganal li nga xam ne mooy màng yi kon nag Adi ibn Hatim nan lay waxee ne chrétien la boo xam ne moom bu ñu geeree ba am bi ñeene geer jël ci ci loo xam ne dagalul mooy amul droit lekk mu jël ñu koy jox un quart muy jël rek ca ci la tedde mu ne ko yow xam nga ne kon yow loolu daganul ci yow fa ida fa inna dhalika lam yakun yaxillu laka fii ma ne ko bon eh, ajal wallah ma ne ko wax nga dëgg de wallahi waat naa ko ci yàlla ah lii de yey nga ma moom yey nga ma nag yeey nga ma waqaala mu ne wa araftu annahu nabiyyun mursal ya'lamu ma yujhal nee na ci saa si ma xam ne kii yonent la bu yàlla yónni parce que lii lu mooy affaire bii nii mu ma wax nii daanaka ñépp ko réere ñi ko réere seenu bari dafa toll de moo tax kenn masu koo def def allusion bi ne ko ah adi danga xam nga ne mos waa tayyi amaana bu ñu xamoon ne loolu dafa xaraam te ñoom daa amoon ay chrétien ci ñoom mooy dinañ ko ne adi nag loolu moom moom dafa xaraam quoi mais yonent bi alei satu salaam maaxallaa dañoo falsa falsa falsa ba dara desatu maaxa diine christianisme dañ koo falsifié falsifié falsifié ba daanaka dara ndee daa loolu ay parole de sagesse rek dafa des mais bu desee appliqué ñu fal sa yëf yi gëm leen loo xam ne du leen arrangé mu ne ma xam ne kon kii yonent la bu yàlla yónni sallallahu alayhi wasallam xam na lu gaa yi bari léere te c'est pas évident ku nekk Medina gii di ko xam quoi xanaa juif yi mais moom bokkul ci ñoom suma xaale nee na mu ne ma la'allaka yaa adi innamaa yamna'uka min min duxuulin fi haadha diin maa taraa min xaajatihim fa wallaahi la yuushikanna almaalu an yafiida fi an yufiida an yafiida an yafiida fiihim xattaa laa yuujadu man ya'xudahu wa la'allaka innamaa yamna'uka min duxuuli min duxuulin fiihi maa taraa min kasrati aduwwihim wa qillati adadihim fa wallahi la yuushikanna an tasmaca bilmar'ati taxruju min alqaadisiya ala baciiriha xatta tazuura haada albayta laa taxaaf wa lacallaka innamaa yamnacuka min duxuulin fiihi annaka taraa anna almulka wassultaana fi gayrihim wa aymu llah la yuushikanna an tasma'a bil qusuuri al biid min ardi baabil qad futixat alayhi qaala fa aslamtu mu ne yeneen ci nag bi mu waxee lool loolu wan ko ne yow li ngay def li ngay lekk li ngay dund yëpp dafa xaraam selon sa religion bi nga dem ci christianisme selon sa religion christianisme gi nga léegi mu ne ko yow adi amaana li la teree dugg ci diine gi ci sama ci lislaam mooy li nga gis ci sama saxaaba yi seenu soxla mooy seenu nekk ñoo xam ne ñi pauvre ñoo ëpp waaw amaana looloo tax comme que adi moom train de vie parce que am na nit ñoo xam ne li leen tax manuñoo dund geneen dund mooy seen train de vie la boo gisee loolu nag boo seetloo politiciens yi ñu bari da leen di dal moo tax gaa yi gaa yi nga xam ne dañu nekk orge hors nekk ci biti ñoom duñu xam ni deme demee hein duñu xam ni deme demee fa nekk naan sawaay sawaay traître la kii la mais ñoom en fait ñoom xoolewuñ côté traître bi de parce que dañoo tàmbal seen bopp façon dund boo xam ne bés buñ togg to jóge ci nguur gi dal ci opposition mooy seen seen réputation yàqu na seen vie yàqu na parce que li ñu li ñuy dundi moo bari ñoo xam ne il leur faut des millions waaw des millions ay cinq cent mille par semaine par ay trois semaines kooku mu ko doon am ndax ci nguur gi la ne woon bu naree tàbbi ci l'opposition nga xam ne dootul amati dara kooku bu gisee ñi jiite léegi di ko proposer lu lu ëpp lam yoon am wala lu tolloo noonu sa waay du fi nekk di dégg waaja ne fële naan gars yi traître lañ ñemewula transhumé rek transhumé gor bana eh, yow gori lan waa ji xoolul yooyu de waa ji la mu tàmmoon di dund ak ñi mu yor ñépp ak moom ci boppam li mu tànnoonoon boppam bu koy baboo moyal di dee waaw loolu nag c'est waxuñu ko parce que excuse du excuse loolu moom ak ñàkk jom kese lu tudd parce que nit da ngay tàmbal sa bopp mais ay wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas bés yaa ngoog suñu borom moo koy tourner entre nit ñi lu mu ko neexee tey nga am suba nga ñàkk situation bu ñëw nag da ngaa war a dund ak situation boobu parce que yow dogal saa su ne la mën a ñëw bés boo fi tàmbalee sa bopp yenn yi. dogal ñëw te yow bu dogal ñëwee mooy boo ko ñàkkee doo ko mën a muñ mooy yow na nga faire attention bañ a tàmbal sa bopp loolu mais tekkiwul ne waa ji am na lay waaye politicien bi wax nga dëgg transhumé parce que boo ko neful waxuma la dara gis nga sa soxna yépp ay dem ndax yow li ñu leen yore woon sa waay xam nga ne moos du salaire kuy kuy fayeeku cent mille de yow million nga doon dugal ci kër gi par ci par par mois te lool mooy lu officiel yi ak yeneen yi nga xam ne da ko doon jot feneen loolu lépp bés boo ko naree ñàkk benn bëccëg ndax lan gañe nañ leen alternance am na gaa yu bari jaral na leen transhumé ngir am loolu feneen waaw seen bor yi leen accumulé woon yi leen acculé woon topp leen bor yu bari yi biñ tombee ci l'opposition moo tax borom nguur yi gars yi door a jël nguur yi dañuy xam gars yi xam nañ ne gars yi xaalis lañ gëm te tamit moom lañ bëgg ta xam nañ ne gaa yi il le ñu am ko moo tax dañuy gis ñu ko mel na nekk nag leader ci gars yi opposition bi ñu teggi la mooy proposer le benn post de DG walla post de gouverne ci gouvernement bi foo jaar di nga ñëw. onze boobu moom gars yi boo leen koy tàmba tàllal ñuy ñëw. bu ñëwee nag bu ko defee moom yàqaale na la mooy xaw ma kanay nekkati sama opposant mais dootul yow ndax am naa la léegi ngaa yépp naan saa yi di traite yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu réalité la mu ne aat yi yow amaana euh, li tax doo dugg ci diine yi mooy li nga gis sama saxaaba yi radiyallahu anhum li ci ëpp ah ñu nekk ñoo xamante ne dañoo ñàkk ñu nekk ñoo xamante ne nii dañoo ñàkk waaye fa wallah fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne soxlawul di waat waaw mu ne fa wallah la yushikanna al an yafiida fihim hatta la yujadu man yaxuda léegi rek léegi tuut adi nga gis alal ji di bubb seen kaw waaw ci sama saxaaba yi ba daanaka doo ne di nga seet dinañ seet doo xaw a trouver ku koy jël tellement alal day bari ci ñoom waaw seen ñàkk gi léegi la rek waaye xéewali yàllaa ngi ñëw te loolu man as maa la ko wax yaa adi man maa la ko wax waaw léegi bi mu ko waxee lool mu ne ko ay dëgg lay laal yi yoo xam ne xaatim ci boppam waaye yonent bi alei salatu salaam huwa tabib mooy tabibu xulu bi mooy médecin wu xol yi xam ne kii moom lii ñu ko teree moo ko teree kii moo ko teree dugg ci diina ji mu waxaat ko beneen mu ne ko wala àllaka innamaa yamna'uka min duxulin fiihi maa tara min kasrati aduwwihim wa qillati adadihim mu ne te am na leneen amaana wala àllaka te amaana ya innamaa li am ba des yamna'uka min duxulin fiihi li nga dugg ci diine ji mooy li nga gis min kathrati aduwihim li nga gis noonu ju li ñu ëpp bari gu ñu bari wa qillati adadihim te ñoom sama saxaaba yi radiyallahu anhum ñu tuuti nii par rapport ak waxuma la dara péninsule arabique bi kese jamono jii boo jëlee julli ñi teg fee ak ñi gëmul ñi gëmul ëpp fuuf ñi gëmul ëpp fuuf ya waa léegi imaginer nga boole ci ay l'empire perse l'empire euh, romain byzantin Éthiopie ak yooyu yépp nga boole ci yooyu mu ne ko kon nag yow amaana li tere leneen li tere nga dugg ci sama diina ji mooy li nga gis seeni noon bari te ñoom ñu tuuti waaw ndax nit ñi dañuy calculer ci nombre waaw ku bari lañu foog ne kookoo nekk ci dëgg alors que loolu du loolu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah ñaata yoon ngay gis kuréel bu ndaw daldi noot kuréel boo xam ne bu bari la ci digalu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dogal te logique boobu doxul alxuraan ñaata yoon la koy dàq ah walakinna akthara an-naasi laa ya'qiluun walakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun waaye li xew mooy lépp ci nit ñi duñu xalaat lépp ci nit ñi duñu xamul kon kay nattuwaay boobu jugul que ni ñii ñoo ëpp kon ñoo ñoo nekk ci dëgg waaw. mu na ko kon amaana looloo tax duggoo ci diine mu wax ko beneen. mu ko fa wallahi la yuushikanna an tasmaca bilmar'ati taxruju min alqaadisiya ala baciiriha xatta tazuura hada albeyt mu ne ko nag maa ngi wàcc yàlla léegi Adi ne tuut jamono yàggatul nga dégg jigéen gi ndaw si génne qaadisiya ab dëkk la ala ba'iriha war géléemam moom jigéen gi moom kese hatta tazura hadha al ba ni muy ñëwee daal di wër suñu néeg bii di kaaba gi waaw bayt bi laahil xaram bi mu ñëw jigéen goo xam ne xaadisi ya ca ajak-jak mu jóge foofu war géléemam du am benn insécurité bu wuy laa taxaafu du ragal dara mu ne ko wala'allaka innamaa yamna'uka min duxuulin fii annaka tara anna al-mulka was-sultaana fii mu ne ko amaana tamit lii ma lay bëgg a wax nii tamit leneen moo tax duggoo ci diine ji yépp ay hypothèse la yoo xam ne bu ci nekk nag dafa dëggu ci xaatim <laughs> amaana li tax duggoo ci diine ji mooy lan annaka tara anna al mulka wa sultaana fi gayrihim kene dangaa gis ne nguur waaw nguur ak pouvoir nguur gi ak doole gi ci ñeneen ñi la ne waaw ndax les deux puissances mooy waa Qaysar ak waa Kisra Kisra ak César ak ñi ci des hein ak ay Éthiopie ki Habasha amaana loolu nga gis nguur ak doole ak ñoom Muqawqis Égypte amaana ñi nga gis mu nekk ci ñooñu moo tax nga jàpp ne ah looloo la teree dugg ci diine ji mu ne ko wa aymullah maa ngi ci buur yàlla la yuushikanna an tasmaa bil qusuuri al biid min ardi baabila qad futixat alayhi mu ne ko léegi wat naa ci yàlla ne nees tuut soreetul ay waaye at yaa ngi ñëw suñu boroom dina dogal inshaa allah léegi yow ad nga dégg bil qusuuril biid yi li nga xam ne mooy pale yi palais yu weex ya muy moo nekkoon palais kan palais Kisra yi hein mooy palais Kisra ba mooy palais Kisra bi nga dégg léegi nga dégg ne ubbi nañ ko ca nekk fa baabil ca Babylone léegi nga dégg ñu ne dëkk yooyu yépp ubbi nañ leen te ñi leen ubbi ñooy sama saxaaba yi radiyallahu anhu waaw loolu la yonent bi alayhi imaam Ibn Isaaq léegi dige woon nañ ne nañ gis yeneen riwaaya xoolal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam beneen riwaaya muy riwaaya bu imaamu Ahmad ibn Hanbal raxmatullaahi aleyhi waxoon nañ la imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo mu jaar ci abi Ubayda ibn Xudayfa waxoon nañ la benn bi dane an rajul beneen bi amul woon an rajul mu ne qultu li Adiy ibn Xaatim damaa laaj Seydina Adiy ibn Xaatim ne ko ma ne ko moom Seydina Adiy ibn Xaatim Euh, riwaay bi ñu doon wax sànk sax àggale wu ñu ko euh, bu imaam ibn Isaaq bi àggul àggul àggul euh, parce que bu dee ci siiratu Ibn Hisham foofu la yem fi ñu yem la yem mais am na ñeneen ñu ko ñu ma gis ñoo xam dañ ko àggale mais nañ àggale euh, riwaa imaam ibn euh, imaam ahmad bi ak imaam at-Tirmidhi mu ne dama ne adi euh, sayyidina adi ibn Hatim raawi bi nee na ma ne ko xadiisun balaghani anka ahabbu an asma'u minka xam nga dene woon man dama doon laaj mbir mi sayyidina adi di ko laaj ñi ma jegeel di ko laaj te moom soriw ma woon mais laaju ma ko benn bés nag ma laaj ko ko ma ne ko nag dafa am benn histoire benn nettali boo xam ne da ma ko jote ci yow ma bëggoon nag dégg ko ci yow dañ ma koy nettali naan ma yow la concerné léegi ma bëggoon yow nga nettali ma ko yow ci sa bopp qaala naam nee na Seydina Adi ne ma ah kay mu ne lamma balagani xuruju rasulillahi sallallahu alayhi wa karihtu xurujahu karahiyatan shadida fa xarajtu xatta waqantu naaxiyata ruum waaw nee bi ma yëgee ne yonent bi feeñ na mu ngi woote nee na dama bañoon ak feeñam dama ko bañ bañ bu tara tara tara tara nee fa xarajtu xatta waqantu naaxiyata ruum ba ni may demee fële ca faubourg romain ya ca dëkku romain ya ca Sham waaw am na ci beneen riwaay da ne xatta qadimtu ala qaysar ma génn sama réew tay dem ba àgg Sham ca qaysar waaw nee na fa karihtu makaani zalika ashadda min karahati li xuruji nee na nag mais ba ma nee Sham daal damaa mujj tamit foofu it neexatu neexuma dara quoi dama mujj affaire bi neexatuma dara foo fële mu gën tar sax li ma bañe woon feeñu genanti bale sax sax ma bañe ko foofu fële Sham xaala nee na fa qultu ma ne wallahi law ataytu hadha rajul fa in kaana kaadiban lam yadurruni wa in kaana saadiqan alimtu nee nag bi ma nee Sham foofu nag aw ma waa yow dëkk bi dara safatu ci wallaay bëggatuma dara ci Sham ma ne mais man bu ma demoon ci góor gee di góor gee woote tax ma daw ñëw fii bu dee ne li muy wax noonu la ah, naa xam bu dee ne tamit du noonu du ma lor quoi waaw du ma xaala nee na fa qadimtu ma dikkal ma dikkal yonente mi alei sat u selaam fa ataytuhu fa lamma qadimtu qaala nnaasu Adiy ibn Haatim Adiy ibn Haatim nee na bi may agsi naka laa agsi Medina rek nit ñi dañ maa xàmmee am na ñi ma ci xàmmee ne i Adiy ibn Haatim Adiy ibn Haatim nit ñi Adiy ibn Haatim a ngoog Adiy ibn Haatim a ngoog qaala nee na fa daxaltu ala rasulillah ma dugg ci yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaala lii yaa Adiy ibn Xaatim aslim taslam thalathan nee na ma agsi yonent bi alayhi salaatu ne ma yaa Adiy ibn Xaatim aslim taslam nee na ne ma yow Adiy ibn Xaatim bi ma agsee ci moom aslim tuubal taslam bu ko defee nga mucc thalathan ñetti yoon nee na qultu inni ala diin nee na ma ne ko nag yonent bi saa saam ah il faut savoir que man nag dama am diine ku am diine nag du bàyyi du gaaw a bàyyi noonu ana inni man ali ala diin damaa nekk ci diine ah je ne pas koo xam ne amul amul religion man damaa am religion waaw léegi nag ah, yeneen time alay saab ne ko ana a'lamu bi diinika mink nee na yeneen time alay saab ne ma est-ce que xamoo ne a xam moom nga ne xam sama diine ne xaala wa anta ta'kulu mirba'a qawm ne ko yow est-ce que bokkoo ci chrétiens yi nga xamante ne loolu daganu leen ba pare ngay lekk mirba nga bokk ci ñooñ ba pare di lekk loo xam ne butin de guerre hein li nga xam ne ci say ñooñ lay jóge qultu ne ko balaa ah kay qaala fa inna hadha la yaxillu laka fi diinik mu ne ko yow xam ne lii daganu ci sa diine qaala seydna ali adi nee na falam yaud an qaalaha fatawaadatu laha nee na naka la ko wax rek ma daal di wàcc sama bopp ngir moom mooy ma nooy bon commencé xam ne nag wax na dëgg fa qaala ma ne ko ama inni alamu alladi yamna'uka min islaam min al islaam taqulu innama taba'ahu da'fatu nnaas wa man laa quwwata lahu wa qad ramathum al arab ata'rifu al hiira nee na bi ma waxee loolu yonent mi alayhi salaatu salaam bi ma nee ko ah kay wax nga dëgg de loolu de moom bi ma nee lii xam nga ne daganul ci sa diine bon ma commencé nag vraiment ma wàcc sama bopp nag xam ne kon bon. jële mooy ëjjina foo xam ne man xaaruma ko woon ko wax nee na yeneen ma lay saar saar ne ma tegal ma ci ne ma ne ma ama inni a'lamu alladhi yamna'uka min al-islam mu ne ko xanaa xamoo ne man sallallahu alayhi wa xam naa li tax duggoo ci lislaam yow at yi xam naa li tax doo dugg sa du duggoo sama diine ji ba léegi ndax yow taqulu innama tabaahu da'fatu nnaas yow da ngay wax ci sa bopp te lool nga gëm que ne le li tax mënoo ci dugg mooy ñi gën a néew doole ci nit ñi jamono ji ñoo ko topp waaw wa man laa quwwata la ak ñi nga xam ne benn force amuñu ko wa qad ramatuhumul mooy arab yépp nekk nañ benn dànk contre jullit ñi waaw ata'rifu al-hira ne ko est-ce xam nga alxiira ne ko xam nga alxiira alxiira gandum dëkk la woon bu ne woon ci satellitu mooy arab yi ñii nga xam ne ñoo jege woon dëkku Kisra yi foo fële ci entre fi nga xamante ne nii moo nekk frontière dëkku arab yi Iran nga xam ne foofu buur ya fa doon nekk nekk arab nekkoon sous la tutelle de Kisra ñooñu noo doon dëkke foofu mu ne ko est xam nga alxiira grande métropole la woon atarifu alxiira qultu sayyidina Adi nee na lam araha wa qad sami'tu biha nee na ma yonent bi alei saatu salaam ne ma noo xiira nag ma ne ko bi ma nee ndax xam nga alxiira ma ne ko lam araha alxiira masuma koo gis waaw waaye nag dégg naa ñu koy wax grande ville le métropole la may niru lool la loolu laa dégg waaye nag man nii de masuma faa dem man ali waaye dégg naa nag ay ay xabaaram xaala nee na yonent bi alei saatu salaam ne ma fa walladi nafsi bi yadihi la yatamanna allahu haadhal amru haadhal amra xataa taxruju ad-da'iinatu min al-hiira xataa tatuufa bil bayti fi xayri jawaari ah, fi fi xayri jiwaari axad wala yuftaxanna kunuuzu Kisra ibn Hurmuz. nee na yeneen tubaab yi saa saa ne ma. ah xiira xamoo ko mais dégg nga ko mu ne waaw. nee na mu ne ma fa walladi nafsi bi yadi wat naa ko ci nga xam ne sama loxo ci bakkanam la ne muy borom bi subhaanahu wa taala buur yàlla dina def xéewal diine ji ba ni nga xam ne addaina addaina muy jigéen gi nga xamante ne day voyage dina voyage yi min alxiira bàyyeekoo alxiira xatta tatuufa bil bayti fi geyri jiwaari ahad xam ne noonu lay ñëwe tawaaf kaaba gi te du naan la kenn waaw du am kenn ku koy surveiller wala koo xam ne moo koy protéger du am kenn du nekk ci sous la protection de kenn mu jóge ba xiira grande métropole ba nekk ca di ca ca ca ca faubourg fële euh, Perse tey arab ya dëkk ko foofu mele ca frontière perse ak arab yëgal ne jigéen dina jóge foofu voyage yi nekk ci hawdajam ñëw ba wër kaaba gi te du ragal dara te kenn du ko surveiller kenn du ko protéger parce que lan mooy xew al amn mooy la sécurité léegi nag mu teg ci leneen mu ne wala yuftaxun wala yuftaxanna kunuuzu Kisra ibn Hurmuz nee na yonent wala saar saam ne ma te dinañu ubbi ji trésoru Kesrowe muy Kesrowes di Kisra Kesrowe waaw trésoram yi dinañu ko ubbi mooy paleem yi jullit ñi réewam yooyu yépp jullit ñi dinañ ci teg seen lox xaala Seydina Adi nee na ma ne qultu bi yonent ma ne ma ne ko Kisra ibn Hurmuz ma ne ko Kisra ibn Hurmuz yonent sallallahu alayhi wasallam noonu nga wax eh, nga ne Kisra ibn Hurmuz nga yonent ma lay saab-saab ne ko <laughs> naam Kisra ibn Hurmuz <laughs> ne ko waaw Kisra ibn Hurmuz laa wax balaa da <laughs> mooy mbir mi da koo jële kaw ah si dinañ ñëw léegi ci riwaa imaam al Buxaari bi dinañ gën a taxaw ci yi insha allah mu ne wala yu baz wala yu baz wala yubbazalanna wala yubzalanna almaalu xatta laa yaqbaluhu ahad laa yaqbaluhu ahad xatta laa yaqbaluhu ahad mu ne ko wala yubzalunna almaal te wat naa ne alal ji dinañ ko joxe di ko joxe hein alal day bari ñu ciy joxe nit ñi dañuy riche ba koo joxati dootul soxlaati alal kenn dootu ko jël qaala adi seydna adi nag bi muy nettali mbir mi mu ne fa haadihi dacinatu taxruju min alxiira fa tatuufu bilbeyti fi geyri jiwaar walaqad kuntu fi man fataxa kunuuzu kisra bnu hurmuz walladi nafsi bi yadihi la takuunanna la takuunanna thalitha li anna rasulallahi sallallahu alayhi allah bi muy koy nettali waa ji ko laaj mooy fekk na ubbi nañ madaa'inu Kisra yit mu ne ko lool ba ma ko yonent bi alayhi salaam di wax xoolal léegi fa haadihi daciinatu taxruju min alxiirati fa tatuufu bilbeyti fi geyri jiwaar mu ne waa ji xoolal li yonent bi alei satu salaam gis nañ ko jamono ji lay waxe yow jigéen ñi jigéen day jóge fële fu sori xiira ñëw ak ci Makka umra si même bu àndul ak convoi et en sécurité Allah mu ne walaqad kuntu fi man fataxa kunuuza kunuuza Kisra ibn Hurmuz mu ne ko te man nii nga gis di yi bokk naa ci ñi nga xam ne du léegi gis ngeen ne foofu yëpp mooy jamono ji mooy ubbi nañ foofu yëpp perse yëpp presque ñoom ñëpp ñu ngi ci lislaam mu ne ko tax man nii di wax ak yow bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ubbi trésor Kisra ibn Hurmuz mu ne ko walladi nafsi bi yade wat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne la takoonunna thalitha ñetteel bi yonent bi alei satu wax ne dina nekk wat naa ci yàlla man adi ne loolu dina am waaw fan la ko teg li anna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam qad qaalaha yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax c'est fini c'est fini parce que yonent